waaw ah, ka badar saay badar fële la <laughs> waaw badar jegewul Medina diitu waaw kon loolu mooy mbir léegi kon kon Muharram kii bi eh, num tudd lii nga xamante ne nii ah mooy dafa nekk loo xamante ne nii jamono jooju yeneen saa salaam digle ñu daal di woor Ashura léegi nag laaj bi mooy waaw loolu farata loolu wala déet ah laata Ramadan ndax boobu Ramadan farataalaguñ ko. fa qaala imaam an-Nawawi di ko wonte wala fa qaala Abu Hanifata al imaam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit sëriñu fuqahaa yi rahmatullahi alayhim ne kaana waajiban ne si. yoneen saa saaf bu ko diglee dafa fara dafa farataloo farataloo imaamu Nawawi mu ne waaye waxtal fa ashaabu Shaafi'i kanta suñu mbokk yi ñun Shaafi'i yi mbokk Shaafi'i yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ cee wute fii ci est ce que farataloon wala du farata ala wajhayni ci ñaari wàll wàllu mashhuurayni yoo xam ne siiw na ci suñu ngir ashharuhumaa indahum yi gën a siiw nag ci ñoom Shaafi'i yi annahu lam yazal sunna min hiina shura ñu ne ñoom masula deñ Ashura woor ko loolu ba ko yeneen saa salaam yoonalee digle ko boobu ba tey suñu bésu tey jii ñuy wax loolu sunna la ma sa doon ma su la nekk farata waaw walam yakun waajiban qattu bi hadhihi al umma ma suñu koo farataal la ko ci xeet wi walakinahu waaye lii mooy li siiw ci mazhabu Shafi'i boo demoon moom la ñuy ubbee boo leen ne ab yi wala koo xam ne xam na ngi seen mazhab lan mooy mazhabu Shafi'i yi ci woor weeru Ashura dañ naan la sunna la non man li ma bëgg a xam mooy dañ koy door a farataal ñu ne la waaw bañ koy door a farataal masolo nekk farata sunna la masa doon voilà kon bañ koy door a yoonal yoonal voilà ñoom ñu ne masolo nekk farata léegi kon mu ne walam yakun waajiban qat fi hadhihi al umma ñoom loolu la ñu wa waaye walakinahu kaana mutaakkidan walakinahu kaana mutaakkidan istihbab waaye dafa nekkoon lu ñu lu ñu feddali lool sopp gañ ko sopp falamma nazala sawmu ramadan saara mustahiban duna dhalika al lii mooy li gën a te mooy wax bi gën a ci ñoom bi ramadan nag wàcce mooy at ma ca tegu borom bi farataal ko kutiba alaykum as-siyam yéen gën gëm yàlla mu mujj nag des nekk loo xamante ne lañ koo sopp rek waaye bokkul ak sopp nga ko soppoon bu njëkk ba bu njëkk ba daa gënoon a fettale ko sopp ko waaye après daa nekk dafa wàcc wàcc ci sopp gi waaye des ba léegi lu sopp waaw mu ne waxtaan yi waaye ñaareelu wax bi ci mbokku Shafi'i yi ñun Shafi'i yi ñoom dañoo wax comme l'imam Abu Hanifa wax kaana waajiban ka qawli Abi Hanifa ñoom dañ ne déedéet waaye suñu mbokk yi Shafi'i yi lenn ci ñun ñu ëpp ci ñun lu ñuy wax ni li imam Abu Hanifa wax loolu la la wax dafa waroon war la woon dafa nekkoon farata waaw waaw akbar <laughs> léegi kon mu ngi nii kon gis nga côté bi am na leneen lu imam di traité waaye loolu accès buñ ci kon gis nga kon euh, dégagé wu na li nga xamante ne mooy wax yi mooy de toute façon lii nii mu ne moom moo gën a siiw ci mazhabu Shafi'i yi naka noonu tamit euh, euh, loolu la ñu mel ni Maliki yi yéeg Hanabila yi li gën a siiw ci ñoom ñëpp dañ ne loolu sunna la woon quoi voilà nekkul woon farata waaw bon même bu dee am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne farata la woon. voilà kon loolu euh, lu amam solo la waaw waaw parce que euh, da xam ne euh, imaam Abu Hanifa loolu mu wax noonu imaam Ahmad jël nañ ci moom benn riwaay boo wax ne la fii farata la woon te imaamu Nawawi wax na la leen ci ñoom seen mbokk yi nee nañ ci yi que ni farata la woon comme imaam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala anil jami' léegi nag mu des aléegi kan mo ana ana ana ana tegtalu ku nekk ak lu gën a dëgër ci wax yi Abu Hanifa rahimahullah ak ñaan ak moom te ku mel ni ñoo imam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi miñ la doon wax sànq naan ci al moom loolu la dëgëral que bu dee moom Hanbali la wax nañ la seen ngir ci boppam imam ahmad jële nañ ci moom mu ne farata la comme imam abu hanifa comme ni lenn ci Shafi'i yi wax rahmatullah alayhi léegi ñoom seen euh, tegtal bi gën a rëy mooy xadis bi ñu nekk anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam saama yawma wa amara bi siyaami kene yonent bi alayhi salatu wassalam ah woor na bésub ashura daal di digle daal amrul mutlaq yaqtadil wudu waaw le fait daf ko woor ba pare digle ko ñu ne loolu day kon digle bu joyal day wane loolu farata la ba am tegtal buy wane ne li du farata te amul benn tegtal buy wane du farata benn ñu ne ñaar xadiis yu ñoom Seydina Salama yeeg ñeneen ak ñeneen yi ñu fi gisoon yonent bay saa saam daal di yónnee ne ñu woote ci biir pénc mi ne képp koo xam ne lekkoo woon continuer bu lekk jotoon a lekk bu lekkaan dara arrêté ko te nga continuer woor ba guddi parce que al yawma yawma ashura tey mooy bésu ashura ñu ne bu lu nekkul woon farata bu dul woon farata ñu jot a dina leen ne bu lu dul farata ñi léegi yéen ah tere leen ci lekk. woor boo xam ne du farata gan bu dul ñu ne ko yow léegi loolu day wane ne kon lii farata la woon. ñu ne hadith ibn Mas'ud bi ñu fooxoon keroog nekk ci saxiix yi di ne al-Ash'ath ibn Qays ne ko jegesil <laughs> jegesil ci ndogu li Seydina al ne ko wax ah ya Aba Abdurrahman waa tey doo Ashura mu ne ko kaay ma la lu xewoon ci Ashura mu ne lu ci xewoon mu ne Ashura bis la boo xam ne Yonent salaam da ko doon dañ ko doon woor da ko doon woor bi nga xamante nii ah, laata yasuumuhu yeneen saa sax da ko doon war laata ñuy wàcce weeru euh, Ramadan bi nga xam ne ci la Ramadan wàcc turik wala taraka ci la ko bàyyi te xam nañ ne yonent bi saa la mu bàyyi mooy farata moo mooy koor gam doon la woon loolu ñépp xam nañ ne. Euh, euh, Seydina Ibn a dañ ko ma liñ bàyyi lan la yoneen saa salaam laata Ramadan bi wàcc da doon woor Ashura bi euh, euh, euh, Ashura bi Ramadan wàccee mu bàyyi ko est la bàyyi daa bàyyi woor Ashura ak ak ak ngëneel yi mu ci wax sonn ci saxaaba yi ba hadiis Mawlaana Ibn Abbaas bi nga xam ne ñu ngi koy gis ci kanam mu ne bu ma fekkee du bu ma dundee at mii di ñëw dinaa wooraale Tasu'a ah, muy juróom-ñeenteelu fan bi loolu kooku yàlla deful mu fekk ko fi yoneen saa sallam loolu da koo bàyyi kon ak li yi ñu ci wax ne day day far ay bàkkaar yi nga xamante ne ñooy yu kon loolu xam nañ ne kon du lu ñu sopp la bàyyi kon lan lañ bàyyi moo tax ci benn riwaaya taraka falamma nazala shahru ramadan taraka comme ni ñu ko gise woon walillahi alhamdu wal minna bi nga xam ne ci la shahru ramadan wàcc nag yonent way saasaam daal di koy bàyyi mooy lan bàyyi ko woor en tant que farata waaye mu ngi continuer doon nekk li nga xam ne mooy lu ñu sopp comme ni nga xam ne moom la ko ñépp xame comme li Imaam An-Nawawi wax ne léegi moom daa nekk loo xam ne ñépp dañoo d'accord boroom xam-xam yi dëppoo nañ ko ne weer Ashura moom léegi moom nekkul loo xam ne farata la lu ñu sopp la voilà kon al imaamu abu al imaamu Abu Hanifa ah, di Hanafi ak mbokk mbokkam yi muy Hanafiya yi rahmatullah alayhim ah, lii lañu wax waaw léegi. bon ci gàttal na yem nii parce que am na lu ñu defee damay ragal buñ continuer lii daal leer na ci euh, dalilu li nga xam ne mooy xanafiya yi ak ñi ànd ak ñoom ci shafi'iyya yi ak yeneen mazhab yi ah, am na ñoo xam ne ay yenn ak yeneen ñoo xam ne dañ ne waaye ma ne lii maa Abu Hanifa wax loolu la ko wax voilà lii farata la woon waleen <laughs> li ngeen di wax wa yow te lool non seulement al imam Ibnul Qayyim mais sëriñam al imam euh, Ibn Taymiyya al-Harrani euh, moom loolu la dëgëral que ne loolu farata la woon voilà <laughs> wallahu taala alam kon ñoom seen tegtalangoog muy xanafiya yi léegi ak ñi ànd ak ñoom rahmatullah alayhi wa jumhurul ulama yi euh, euh, kii yi doon wax euh, kii al imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi naan loolu masula nekk jumhur te mooy li gën a siiw ci seen mazhab que ne loolu dara la masula nekk ma waaye Ashura ah, moom masula nekk farata oh, waaw loolu moom mooy li nga xam ne masula nekk quoi waaw loolu il faut il faut le savoir il faut ngeen xam ne loolu masul a nekk benn lan masul nekk farata léegi ñoom fan lañ ko teg ñu ne hein euh, li koy wane mooy bésu mooy kii nu mu tudd euh, hadith sayna Muawiya bi ñu fi gisoon euh, ci jotaay bi ñu weesu gisoon nañ li nga xamante ne mooy taxrib bi waaw bi ñu koy wax te sànq bi ñuy tàmbali ñu la koy fàttali walillahi alhamdu wal minna bi sayna Muawiya ñëwee Medina fekk mu newoon xalifa Euh, daal di aj après des fa ba kii euh, ba Ashura fekk ko fa mu daal di xutba ci jumaa yonent bay saa saa euh, yawmu Ashura naan yéen waa Madina ayna ulama'ukum ya ahlal Madina sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqulu li hadha al-yawm hadha yawmu Ashura wa lam yaktub Allahu alaykum siyamahu wa ana sa'im faman ahabba minkum an yasum falyasum wa man ahabba an yuftir falyuftir voilà ñu ne lii daa leer ta hadith mu ngi ci Sahihayn sooy ah mu ne sëy <laughs> euh, euh, euh, naa waxoon nañ la fi tax lu doon wax lool soit daa fekk comme li ñoom imaam al-Hafiz na Hajar doon wax mais soit daa fekk que ne dafa gis ñoo xam ne soit dañ doon tere woor bi suba Ashura wala mu gis ñoo xam ne dañ ci doon teeŋal jàpp ne mbir mi farata am ñu wax wala ñoo xam ne dañ ko doon sit mu ne yéen waa Medina lan ana seen borom xam-xam yi te wax saxaaba yi lay wax ñu nga fa voilà eh, moom moo doon xalifa ana seen borom xam-xam yi man mii maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wax ngir bés bii ñu nekk di bésub Ashura mu ne bés bii bésub Ashura la bésub tamxarit eh, di fukkeeli fan ci tamxarit te borom bi fara walam yaktubillah bo yaktubillahu waa jumhur ne déggal waaye aleykum déglul déglu leen déglu leen waaye suñu dal yi la ngoog waaye walam yaktubillahu la wax la aleykum si yonent la salam ko siyaamahu yo borom bi farataalul bindul ci yéen ngeen woor ko ñu ne kon lii nan ngeen mën a waxee ne kon bés bii farata la wa mais mas koo doon eh, waaw yeneen saa lam teg ci wa ana saa'im man maa ngi woor fa man ahabba minkum an yasum ku mu sopp ci yéen woor ko na woor ku bëgg bàyyi dog bañ koo woor na ko bàyyi dog ñu ne mbaaliyeel du ñu dalila ñu ne leen est dégg nañ ñu ne leen <laughs> beneen boo xamante ne nii euh, mooy wane ne bés bi dañ koo sopp kese mooy masula nekk farata bopp mooy yonent bi alei salaatu salaam mooy hadith Seydina Salama bi ñu waxoon tamit bi weesu nekk saxiixay ni ba léegi dafa yónni waa as ci aslam te loolu ñeneen di yónni nañ ci Medina tamit nekkoon demal nga digal leen ñu woor bis bi waaw yëg leen ci biir nit ñi ne man kaana lam yasum fal yasum ku masula lekk ku lekkuloon ba mu xëyee ba léegi ba fajar jotee ba léegi na continuer bu mu lekk dara waaw ku ma masoon a lekk nag kooku bu mu lekkaat dara na continuer waajur wu nga ne leen waa lii lan moo fii seen tegtal ñu ne parce que ñépp xam nañ ne koor gi kon koor boobu bés boobu même ñu joxul woon lekk seen yéene kañ la commencé ci bëccëg gi waaw te la nekk lu ci farata ci ci ci ci kooru naafila kooru farata tabyitu niyyati farata la ci waaw ndax xadiis ba man lam yubayyit <laughs> képp koo xam ne dafa fanaan fanaanoo yéene li nga xamante ne fanaane eh, li nga xamante ne mooy eh, as-siyaam yéene woor kooku wooru kooku amoo koor waaw kon ñu ne xadiis bi nga xamante ne al at-Tirmidhi wu naka noonu al-imaamu Abu Dawud eh, muy hadith Sayyidatu Hafsa dem tamit am na bu jaar tamit Sayyidatu Aisha eh, ne yeneen saa saam nee man lam yujma' as-siyaam qabla al-fajr fala siyaama lahu voilà képp koo xam fasul woon yéene koor laata fajar di xar kooku amul koor waaw bu dee hadith bi eh, boroom xam-xam yi dañ ci xëccoo. yenn jahaabisa yi al imaamul Buxaari yi ñeneen dañu jàpp ne xadiis bi Sayyidatu Hafsa moo ko wax waaye ñeneen ñi ne mukk non xadiis bi dem ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> waaw dem ba ci moom waaw kon nag eh, eh, eh, la siyaama liman lam yujma' as-siyaam qabla tuluu'i al-fajr waaw loolu nag mooy boo ko yéenewul kon ñu ne lii nii lii day wane ne kon lii la koor boo xamante ne nii ca bëccëg da nga yéene kooku moom day wane ne lii wooru farata parce que ren saa sam xamal nañ ne sa waay wooru farata ba boo boo yéenewul laata fajar bi fa ci guddi gi yéen naan ci guddi gi mais liñ ci jublu rek mooy balaa fajar xam voilà la siyaama liman lam yubayyit as-siyaam min al-layl nga yéene woon yow sa amoo koor ñu ne kon nag koor gi lii day wane ne kon lii du farata. parce que farata il faut nga fanaan euh, fekk nga yéene la waa fajar ñu ne lii yéen a ngi jàpp benn ngoog <laughs> waaw ma lii la waaw ñu ne beneen luy wane que euh, li nga xamante ne nii mooy suñu beneen taktal mooy yeneen tibay saa saam ba léegi xadiis leen ah ñi ñi nga xam ne ñoo jotoon a lekk neewu leen fay leen aywa aywa fay leen <laughs> yéen ñooñu bés boobu fay leen ko te ñépp xam nañ ne waa jumhuur seen wax lan la mooy eh, eh, Ramadan bu doon Ramadan daa xew mooy li exemple ma la joxoon keroog ne la waa jàmb gën ah daal gis weer wi waa Pikine gisuñu ko weeru Ramadan waa Pikine gisuñu ñu xëy ndékki ñenn ñi ndékkiwuñ waa waa jàmb gën daal di am ñu fa ñëw ñu wóor ne mais yéen yéen wóor ngeen ñu ne àddee ah, parce que gis ñu mais wéen fii bi fii nii comme yéen fii ci région Pikine région Dakar bi voilà mais yéen après léegi ñoom ñu woo léegi képp ku ma a lekk da ngay arrêté doo lekkaat ku ma a lekk da ngay continuer te boo paree yéen ñëpp da ngeen di fay bés boobu parce que bés boobu yéen wu ngeen ko wóor te ci Ramadan la bokkoon. léegi nag waa jumhur ne bu doon farata la yoneen saa sallam dina digal gaa yi bu doon asuraate digalu leen ne leen fay leen gaa yooyu jotoon a lekk ci aslam ak ak mbiri nag fi ma voilà kon yii lépp ñu ne lii lépp day wane ne sawaay euh, wax leen leneen quoi waaw leen leneen sawaay hmm? kon waaw wallahu taala ah euh, la alam Euh, léegi nag euh, léegi ci gàttal ci gàttal ci gàttal lii mooy seeni dal bon Hanafiya yi am na yeneen comme hadith Sayyidatu Aisha bi que waaye yeneen saa salaam da doon woor ca Quraysh bi ñëwee doon digle tamit ñu woor ko après euh, bi nga xam ne ci lañ farataal comme comme comme hadith bee rek comme bu maw Ibnu Mas'ud bi ci lañ ko bàyyi léegi dañ bàyyi loolu farata la woon léegi ci gàttal. léegi euh, insha allahu léegi euh, ban moo gën a dëgër jeexal fii quoi gën na bari wax yi gën na xóot yi ah waaye dañ naan insha ilmu inda waxu xanafiya moo gën a waaw ak ñi ànd ak waxu imaam abu xanifa an nu'man moo gën a parce que li mu tegtaloo dafa leer nañ yonent may saa saam dafa digle ba pare digle ñu woor ko yónni sa salama ne daa yónni benn waaye ca waa ak waa waa aslam ak ñim yónni ñuy wër ne képp ku woorul woon tey na ku lekkagul woon na nga ah na nga continuer bu lekk ku jotoon a loolu du nekk lu dul ci farata loolu nekk lu dul farata parce que bu dul woon farata duñ la may bu dul woon du farata kenn du mais kenn du la ci forcer dañ ne dañ naan ay waajur wu dañ ne lii nii yëpp day wane ak feddali koon bu rëy moo tax lool kese dañ daan la feddale ku kese àggul foofu quand même non qu'on se dise la mbir mi dafa feddale ku kese àggul ci kaw ñu naan gaa yi ku lekkul woon arrêté continuer bu lekk ko doon a lekk arrêté bu lekkati loolu du feddale ku kese te yaa ngi saa saa am ñu sopp kanta euh, euh, non dafa nekkoon lu ñu gën lu ñu fendale ak soppam ma ne ma googu mu ngi fi ba léegi ndax ngëneel yi ci yonent bay saa sa wax ko léegi ci hadith sayyidina wa mawlana abu qatada al-harith ibn rib'i ibn balduma al-ansari kana yukaffiru as-sanata al-madiyah woor ba suba ashura day nekk luy far bakkaaru ak lu weesu quand même loolu la fekk la te yeneen saa sax non seulement def ko digle ko ba pare continuer ne moom bu dundee bu ko yàlla may dund at bii ni ñëw non seulement dina woor Ashura mais dina ci teg Tasu'a dina woor tamxarit bésub tamxarit waaye bés bi jiitu bésub tamxarit loolu doyul ba ni génne at na mu ngi mëbët loo xam ne neewoon na bu dundee dina ko def far borom bi tabaaraka wa taala dogalam ñëw faxu mu fekk ko loolu yëpp day wane fendaleku li nga xam ne mooy woor Ashura loolu ak feddali koom la tolool moo fi waaye suuf ka avant farataw wa léegi nga ne ma ah wóor na laa wax xam nga ne waa jumhur duñ la bawe nii ma waaw loolu d'accord naa ko léegi waa ñële wax xanafiya yeeg ñu ànd ak ñoom rahmatullah leen ne waaw léegi ñu ngi leen di déglu ñu ne leen hé yéen yéen a gën a xam ne liñ leen wax nan ngeen koy tontu koor farata yéenewul woon avant fajar sa koor boobu du baax amoo koor te exemple bi ñu la joxoon ci ki nga xam ne weer wi daa feeñ te ñoom yëgul ko ci bésu Ramadan ñuy xëy di nekki ñeneen ñu wóor wax leen ne feeñ na dañuy arrêté lekk ñu jotoon a lekk te jotuloon a lekk ñu continuer te buñ paree dañuy fay jour boobu ginnaaw Ramadan Hanafiya yi ne la quant à ñun loolu ça ne nous concerne pas li ngeen di wax. ñu ne ñun gis nga Ashura dafa am ñaari affaire yu fi xew mooy farata la woon ñu woor ko benn waaye dafa am beneen mbir bu ñu xadiis yi wan surtout xadiis yi naa salama bi ak yooyu radiyallahu anhu ki ñu ci aslam mu ne képp koo xam ne lekkoo woon na continuer woor ku ma soon a lekk na nga ba guddi ndax al yawmu yawmu ashura tey mooy bi suba ashura ñu ne dafa am beneen mbir dañuy wan ne kon woor yéen malgré yéen euh, euh, euh, contrairement ak waa jumhur li ngeen wax li ngeen wax te yow nii di jot li ma ah, maa ngi a jot li man de ndongal lañ ko <laughs> Muhammadul Fadil Thiaw <laughs> <laughs> waaw waaw li nga fi nootal fan yi yëpp te mooy waxu waa jumhur da nga wax ko léegi ñun loolu ànduñu ci ñun Shafi ñun Hanafi man nga ñu ko waxaatam mooy mbir bi répété leen ma ne ah, maa ngi wax loolu akbar loolu ñun <laughs> bu dee refer wi dafa fi jamagen waa Pikine gisuñu waa Pikine xëy am ñu ndekki am ñoo xam ne jotu noo ndekki waa jàmm am ñu wóor gis waa Pikine wala jot leen ne leen waaw ñu leen ndokkeel ci njàlbeenu woor ñu leen njàlbeenu woor ñu ne may weer wi fiñ ñu wóor wax ko képp koo xam ne wooro woo ko ngi woon a ndékki day arrêté du lekkaat añ bañ toggoon kenn du ko lekk xanaa ña nga xam ne woor waru leen dañuy continuer woor alhamdulilah ñu jotul woon a lekk duñu lekk dara dañuy continuer tabu weeru koor bi jeexee ñu fay Hanafi yi man ne loolu concerné ñu ne waaw loolu waxu waa jumhuur la yéene ko wax ñun ànduñu ci loolu Eh, eh, eh, attends yéen déggu ngeen hadith Sayyidatu Hafsa bi ak bu Sayyidatu Aisha même bu dee borom xam-xam dañu wuti est-ce que mawquf la mooy ci ñoom la yem ñoom ñaar wala ci yonent bay sa sam lañ ko dem na ba ci moom te loolu quand lu di doon mooy du xam ne lu ñuy waxee ra'yu la quoi ci xel même bu dee dañ ne ci ñoom la yem loolu est nekkul li nga xam ne dañ naan mawqufun lahu hukmu rafi ci kaw ñi nga xam ne dañ ne hadith boobu di sayyidatu Aisha wa ak sayyidatu Hafsa bint Umar radiyallahu anil jami' ci ñoom ñaar la yem dañ naan loolu hadith la boo xam ne ci saxaaba bi la yem waaye même dee ci kaw loolu ah que ni loolu acteur yeneen saa sala wax la ndax kenn du ko waxee xel ba pare teg ci am na yoo xam dañ ko yëkkati te leneen lenn ci jahanise ji rahmatullah alayhi dañ ne hé hadis boobu laa wax dafa aju dem na ba ci rasuli rabbil alamin ah, alayhi afdalu salaati wassalaam kon nag léegi nag wax ji mooy waaw kon yéen lan ngeen képp koo xamante ne nii man lam yu bayitu ah, siyam képp koo xamante ne yow ba ngay nelaw yéene woo woon wala boog en tout cas balaa fajara xar yéene woon amoo koor ak xadiis sayna kii bi euh, bi imaamu Tirmidi Abu Isa rahmatullahi alayhi man lam yujma'i siyaam qabla al-fajr fala siyaama lahu te mooy xadiis ñoom Sayyidatu Hafsa bi waa léegi loolu yéen na ngeen defa moom ah yéen Hanafi yi ngeen defa moom ñu ne ñun xadiis yooyu euh, dégg ngeen problème yi ci ñenn ñi wax na ci ñoom la yem waaw ci ñoom la yem kon ñun loolu jàppuñ ne lu leen saa salaam wax la loolu man na nekk avis bu ñu amoon ak loo xam ne moom lañ doon wax alors que ñun li ñu am dafa leer li ñu ne leen li leer mooy lan mooy yeneen tubaab saa salaam xadiisu Ashura yi mu ne woon képp koo xam ne lekk na na arrêté waaye képp koo xamante ne lekkuloon na continuer. al yawma yawmu ashura te amul fenn foo xam ne leeral na ne loolu dañ ko dañ leen ne aywa léegi yéen euh, fay leen waxu leen fay leen kon nag ci kaw noonu day wane ne kon loolu ku yéene xabaaru mooy kon euh, euh, yéene fanaan yéene laata fajar gi loolu du farata du du du par fen du par waaw waaw ma darut par force waaw kon nag mooy dañ ciy jànge kon hadis bi li nga xam ne ñun d'accord nañ xanafiye yi comme li imaamu Nawawi wax au ah, mooy léegi nii ñuy wax nii ak ba ko yeneen saa salaam bi farata euh, Ramadan nekkee farata weer woowu di jour boobu bi de suba asura nekkatul farata ci kenn moo tax Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne ko kon tal Ash'ath ibn Qays ne ko bi nga xam ne yeneen saa saam da ko doon woor tigale ko woon bi nga xam ne nag ci lañ farataal weeru koor taraka ci yenn riwaaya Abu Kurayb sëriñu waa kutubu sitta di Muhammad ibn al-Ala Abu Kurayb al-Hamadani rahmatullah alayhi mu ne yeneen saa salaam bi ñu farataale weeru koor da koo bàyyi waaw. mu ngi noonu kon li nga xam ne moom la ñu dindi farataalu Ashura lañ dindi waaye daa am beneen acte bu nekk ci biir boo xam ne kenn yëkkatiwu ko mooy possibilité possibilité mooy euh, nit ki yéene weeru koor kon ñoom ci xanafee en wax ji yëpp lenn la gis nga boo xoolee wax xanafee xam nga <laughs> moom la imaamul euh, Nawawi doon wax sànq te ñu ne imaamul Nawawi en fait li muy wax accès guju ci mais euh, lii nii ñuy wax nii dafa duggalaale masala boobu waaw mooy yéene bi. wax nañ la euh, fi bu xadiis yi nga xam ne ñoo koy wax man lam yu bayyiti niya ak man la lam yuj ma euh, yooyu euh, as-siyaam qabla tulu'il fajri kooku dër la amul woor loolu gis nañ ko léegi na sukk Hanafi dañ ne noo ñoom d'accord parce que lu tax mooy xadiis bi côté boobu côté bi ñu nasaxal mooy côté farata bi mais côté wu que ne yéene man ngaa yéene ci bëccëg gi weeru koor loolu lu mën a nekk la moo tax Imaam An-Nawawi déggal li wax li déggal li wax mu ne mu ne euh, bi mu waxee sànq ko bi ñuy tàmbali ne boroom xam-xam yi ginnaaw gi nag mooy d'accord nañu que ne weeru woor wa Ashura sunna la léegi du waajib waaye wute nañ ci njaal beenu lislaam bañ koy yoonal est ce farata la woon ñu woor ko wala déet al imaam Abu Hanifa ne farata la rahmatullah alayhi wa euh, euh, mbokki Shafi'i yi Shafi'i yi daal ciy wute ñi gën a siiw ci ñoom ne sunna la te masu la nekk luñ farataal am ci ñoom ñoo xam ne si si nekkoon na farata kay après nekk lu ñu sunnaal la la nekk loo xam ne sunna lu ñu sopp la waaw léegi mu ne wa tazharu wa tazharu fa'idatul xilaaf fi ishtiraati niyyati as-sawmi al-waajib min al-layl fa Abu Hanifa la yashtarutuha wa yaqulu kaana an-naasu muftirin awwala yawmi ashura thumma umiru bi siyami bi niyyati min an-nahar wa lam yu'maru bi qada'i ba'da sawmi wa ashabu shafi'i yaqulun kana mustahabban fa sahha bi niyyati min an-nahar waaw léegi mu ne euh, euh, euh, meññeefu fi muy feeñe njariñu wuute bii bul foog ne ixtilaafu tanawwu kese la non lii ixtilaafu tadad mooy du eh, bon terme yi kese ci lañu wutee waaye grawul moo xam nga léeg-léeg borom xam-xam yi wute ci loo xam ne à vrai dire bu dee am matière de pratique amul wute waaye ci niñ koy waxee dañuy wute sauf que fii dafa am conséquence parce que Hanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom buñ la nee mbir mi ma nee mu ne fi muy feeñe eh, li nga xam ne mooy njariñu wute gi eh, mooy ki nga xamante ne nii mooy ishiraatu mooy euh, chartal yéene koor laata ci guddi gi mooy dim la bëgg a wax mooy balaa fajar ndax fas fajar xarul yaa ci guddi gi mu ne Abu Hanifa al imam Abu Hanifa rahimahullah loolu dafa ko charte mooy Hanafiya yi ci charte woor même Ramadan nga yéene woon ko ci guddi gi loolu du ci farat du ci charte la wax te fi ñu ko teg dañ ne hadis mii la hadisu yi yëkkati nañ àtteef woor ko waaye àtteey nit ki mën tàmbali koor goo xam ne ca bëccëg la yéene loolu baax na ba léegi loolu nag dafa des kenn yëkkatiwu ko